beneen jàngale moo xam ne ba léegi mu ñuy jële ci qissatu Banu Qurayza muy kon ah Seydina Jibril alayhi salaam jël gi nga xam ne ci la jël forme Seydina Dihyatu ibn Xalifa loolu noonu day wane ne kon ndekete yow nit nit te loolu loolu noonu day wane ne kon ndeke nit malaaka mën naa jël forme nit loolu day wane ne malaaka mën naa jëw jël pas forme n'importe mu jël nit ku ñu xam mu jël formam ndax ñi ko doon gis ñépp dañoo jàppoon ne moom la moom la Seydina Dihya la ndekete woon du moom Seydina Jibril la léegi nag nan la koy defee est-ce que day lem laafam yi ko yàlla binde yépp bam xaj loolu moom allahu alam du loo xam ne lu ñuy duggal en tout cas forme nit la yor forme nit ku ko gis doo naat table ne kii mooy diw gisoon nañ xoola ci suuratu Maryam ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam li mu wax li suñu boroom wax ne Seydina Jibril ba mu ñëwee fa arsalna ilayha ruuhanaa fatama fatamassala laha basharan sawiya mu ñëw daldi yor forme benn nit forme nit loolu moom ci alxuraan daf fi def ci bari te lool jullit boroom pas-pas bu baax day gëm lool